alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jul ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balwaaq fa seenee àndaat ak yéen rek ci jotaay yi nga xam ne muassasatul wafa'i bi xuquqil iman moo ci ànd ak yéen ci biir weeru koor bi tey jii di juróomeelu fan bi ñu dalal sunu sëriñ di suñu mbokk di koo xam ne ci waar wi nga xam ne moom la waajur yi nekkoon di ci bàyyi ci la nekk di ci yëngut rek muy sëriñ Muudu bu Buso di koo xamante ne xam nañ ko ci liggéey bu mel nii nga xam ne moom la mu assasatul Wafa bi xoxti iman di taxawe mu jóge Tuubaa fas yéenee ànd ak ñun jotaay bi tey ci benn ci tomb yi nga xam ne tànn nañ ko jàpp ne buñ ko bokkee jàngat dana amal njariñ jullit ñëpp amal na njariñ ñun ñëpp yàlla ko yàlla def kon tey mu fas yéenee ànd ak ñun ci tomb bu am solo te mooy teggiini yiñ war a sàmmoon teel ci biir jàkka rawatina bisub ajjuma rawatina nag ci biir jullik ajuma di loo xamante ne kenn ku nekk war na ko bàyyi xel kenn ku nekk war na ko sàmmonte ak teggin yooyu noonu waaye nag sàmmoonte gi balay mën a am xam teggin yi mooy yan ak yan lañ war a moytu daf ko war a jiitu te ñu gis ne xaj na ñu baree bari ñàkk gee xam xaj na xaj na moo tax am na ay teggin yoo xamante ne du ñu teg moom ci bisu ajuma bi rawatina ci diggu ajuma yooyu nag incha allah la ñu fas yéenee baaxe tey muy tomb yoo xamante ne tomb yu am solo la incha allah xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk ëslëf ci lu gàtt rek ci ay yëngutoom doyal na rek ñu wax ne euh, école bi nga xamante ne moom la ko waajur yi bàyyi loon doon nekkoon te duñ ca yëngatu ci tool boobee rek la nekk di ca bay mus cee génn benn yoon loolu rek doy na sëkk kon moom mu ngi tàmbulee njàngum alquranul karim waajuram di sëriñ Mouhamad Bousso ibnu sëriñ Mbacke Bousso nga xam ne moo ñëkk nekk xalifa sëriñ Mbacke Bousso euh, mooy ki nga xamante ne moo ko tàmbalil njàngum alxuraanul karimam ginnaaw bi mu ko tàmbalee tàmbalee la njàngum alxuraan mi la ko jox sëriñ Xasan Buso foofu ci Gede ba tey ngir mu continuer ko ci njàng moomu noonu waaye nag ab diir la fa def euh, waajuram jox ko ndigal ci mu dem ci ku ñuy wax sëriñ Baara Seck di koo xamante ne ku ràññiku la ku ñu xamoon ci wàllu googu la foofee tamit jaar na fa jàng fa aslëf waaye nag mottalee ci mottalee ci eh, ku ñu wax sëriñ Baara Ñang foofu la mottalee njàngum alxuraanul karimam ginnaaw bi mu mottalee njàngum alxuraanam tamit desuwaat ci gade rek tàmbuli njàngum xam-xam mi ci lu jëm ci wàllu diine tàmbulee ko ci ki nga xamante ne moom la ko waajuram joxoon muy sëriñ Assane Bousso moom mooy ki nga xamante nit moo ko tàmbali njàngum xam-xamam mu jàng fa ay téere yu baree bari waaye nag xat-xati jamono ji ak yitte yi nga xamante ne xaj na dana tax bu gaaree nit ki ci benn béréb dana dox digganteem ak mottali àlluwaam yitte yooyu taxoon mu bàyyi ko foofu ci gene foofu ci Touba dem fële ci boor yi Gosaas ci Serigne Bay Buso lépp ngir mottali rek am njàngum xam-xamam foofu tamit mu tànq fa lu bëree bëri rawatina ci wàllu luxa al luxa al arabiya waaye loolu doyu ko mu jóge foofa dem fële ca Ndar ci Serigne Ahmed Jaxate di koo xamante ne ku ràññiku la ci wàllu jàngale xam-xam foofee tamit jaar na fa jàng fa lu jëm ci wàllu fiq ak wàllu naxwu waaye ba tey tamit loolu doyu ko mu bàyyi ko fii ci biir réew mi dem fële ca Murtani bi mu demee ci Murtani tamit yemu ci benn bërëb waaye boroom xam-xam yu bari yoo xamante ne dañuy jàngale foofu ci Murtani ñu ñu ñu ràññeeku ñu ñu xam ñu ci baree ci ñoom fréquenté na leen kenn ku nekk mu tànk ci aslëf ginnaaw bi mu jógee foofu nag lañuy ñuy fii ci réew mi euh, bi mu ñëwee waajuram joxaat ko ndigal ci mu delluwaat ci ki nga xamante ne mooy Serigne Xasan Buso nga xamante ne moo ko tàmbali njàngum alxuraanam ku ko njàngum xam-xamam ngir mu motti li foofu foofu noonu jàng na fa lu jëm ci wàllu miraas jàng fa lu jëm ci wàllu bayaan jàng fa lu jëm ci wàllu aroot jàng fa lu jëm ci wàllu mantiq jàng fa lu jëm ci wàllu falak kon mën nañu wax ne bépp fànn boo xamante ne bu ab jullit war a xam la te xam nga war koo jëriñ fànn googu bay na ca waaram bay la ko ci yàlla war a xamul mu xamal ko ca ginnaaw bi mu nekkee njàng mi tamit waar woowu rek ci la nekk di ci bay ndax bi mu noppee jàng dafa tàmbuli di yëngut yi jàng jàngale tàmbule ko ci daara ju mag yi nga xamante ne mu nekk ci ndaam di incité al azhar di daara si Mourtada Mbacke foofee ta euh, la tàmbalee am njàngaleen di fa jàngale waaye ci biir diir bu mu nekk foofu di fa jàngale teewul ñetti weer yi nga xamante ne mooy weeri vacances yi nga xamante ne jàngalekat yi dañ ci war noppalu moom tànn ko woon ngir noppalu ndax ñetti weer yooyu noonu Serigne Saliou Mbacke daf see joxoon ndigal mu dem fële ci njurul di fa jàngale kon mën nañu wax ne moom temps bépp da ko passé ci jàng ak jàngale rek yëngu ci loolu tam ba tey téere yu bare bëri yoo xamante ne yu ñu war a xam xamlu la te lu gu am njëriñ ginnaaw bi mu ko xamloo ba noppi tamit def na ci ay jàngat ak i gëstu yoo xamante ne bind na ko yëngu ci loolu waaye def na ay marché yu bëree bëri ci rawatina ci kilifa yi diine yi ku mel ne sëñ Abdul Ahad Mbakke ak sëñ Abdul Xaadir Mbakke ak waajuram di sëñ Mouhamad Bousso ak ki nga xamante ne moo nekkoon sëriñ daara ñëpp sëriñ daaraam di sëriñ Assane Bousso ñëpp. ñenn ci ñoom defal na leen ay xasida defal leen ay masiya alhamdulilah alladi sharaha bi fadlihi sudur almurshidin lil ibad wa dayaqa bi adlihi qulub aljahalati dawi alfisq wal inad نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من الله يتلو صحفا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل الكرم والوفاء المنزل فيهم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أيها الحاضرون السادة الكرماء شيوخا وعلماء وأخص منهم بالذكر الخليفة المبارك سرين عباس مكة وجميع الأسرة biman fihim muassasatul wafa xafida allahu aljamia assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi fii ci daarul muwattini dëkkub maam Cerno Birahim Mbakke al adudul ayman li cheikh alxadim di yëkkati sunuy di ko jëmali ci alxalifatu sëriñ abbas ak mboolam njabootug maam carno birahim di yëkkati ab nuyoo di ko jëme ci sëriñ mustapha absa ak mboolem njaboot gi nekk ci ginnaawam ci kër Cheikh Ibrahim di yëkkati am nuyoo ba tey di ko dog di ko teg ci loxol sëriñ Abdou Samad ibnu Cheikh Mouhamadou Awa ak mboolem njaboot gi nga xam ne teew nañu bu ma tuddee kilifa yi ci kanam rek tudd sëriñ Abdou Samad mil fi teew di kilifa jataay bi mu yóbbaale ñu sees ñëpp noo ngi sant bu baax ci teewaay bi ñu teew fii tey ndax liggéey la boo xam ne yàgg nañ koo bàyyi xel di ko topp ci rajo yi ak télé yi di ko déglu di ko seetaan ndax jox guñ ko jox yitte ak nekk gum nekk bari ay njariñ lool waaye ku ko déglu foofu nga yokkute nga yokku ci wa yastawi mubtadiun wa muntahi fi nafcihi wa xayruhu la yantahi di xam xamle ne sunu teewaay dañoo tànnoon rekk dikk fi ngir barkeelu si ci jataay bi dolli su dolli si ko fi xam-xam am fi yóbbal buñ mun a yóbbuloo ngir njariñ yu bari yi fi rot ak barkeelu ci barab bi ak borom barab bi waaye sëriñ Xalil Mbakke mu fi ñëwee te ñu waxtaane ko mu xamal ma ne faw da jël kàddu koo xam ne da koy yaay tànnal sa bopp li nga xam ne mooy mawdu bi ngay wax ma ne ko kon nañ tànn aljumuatu wa adabuha dem xëy na sunu yëngu ci googu wet la gën a féete ñu féetale suñu waxtaan ci googu wet di ko sant bu baax moom seen xareel ak ñoom àndaloon di sant bu baax ñoom daayira euh, muassasatul wafa ci taxawaay bi ñu taxaw ci liggéeyal lislaam liggéeyal Seexul Xadim liggéeyal ci maam Cerno Birahim liggéeyal jullit yëpp kon ginnaaw buñ jotalee cant yi ba noppi dañuy tàmbalee li nga xam ne moom la jubloo wax dama aju ci salaatul jumaa ñu wax ne salaatul jumaa min faraidi l ayaan dalla ala fardiyatiha alkitaabu wa sunnatu wal ijmaa jullig jumaa farata la ci farata yu ràññiku yi alquran wax na ko xadiis yu yonent bi sa sal wax na ko al ijmaa wax na ko fi ko alquran wax mooy yaa ayuha alladina aamanu ida nudiya lilsalaati min yowmi aljumaati fasaw ila dikrillah fi ko xadiis yu yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam andee mooy li ñu ro li ñu solo jële ko ci muslim mu jële ko ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu min qawli ci waxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne li qawmin yataxallafuuna an iljumuati mu wax ne laqad hammamtu an amura rajulan yusalli binnaas summa axriqu ala rijalin yataxallafuuna an iljumuati bu yoo taw yonent bi nee na itte woon na lool am ku ma taxawal fii ma taxaw ba ma dem ca ña nga xam ne dañoo ruusaanu bañ a julli ajjuma te amuñ ci ngànt amuñ illa bu leen ko tee def ma lakk seeni néeg ci seen kaw kon nag loolu tegtal la bu am doole ci waru julli ajjuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ne man taraka aljumuata thalatha marratin min gayri udrin wala illatin tabaa allahu ala qalbi ku bàyyi julli ajjuma yetti yoon yoo amoo ca amoo illa bu la ko tax a bàyyi suñ boroom dana muur sab xol ba leer du ca dugg ijmaa nag fi ñu ci daje ñoom ñëpp taaju diin abu xafsan il faakahaani wax na ne laa xilaafa bayna al fi wujubi al jumuati al ayaan genn wuute amul ci ne julli ajjuma lu war la ci jëmm yi par kenn wala ñu ñëw julli gi nag ñu wax laal tuuti ci bisu ajjuma ñu ne wa fadail yawmil jumaati kasira maanaam nga ne li bisu ajjuma nag lu bari la jëlee nañ ci abu hurayrata radiallahu anhu mu wax ne xayru yawmin talaat alayhi shamsu yawmul jumaa ngën ji bis bu jant di fenk mooy bisu àjjuma ndax ci la suñ boroom bind aadama ci la ko tabbale àjjana ci la ko génnee àjjuna moom àjjuma te bis ci buy taxaw bisub àjjuma lay taxaw kon bis la bu barkeel boo xam ne bi suñ boroom a ko jagleel al ummatul muhammadiya te am na ca saa soo xam ne saa yi nangu ñaan la loolu nag ngir jullit bi farlu ci wàllu ñaan ak jaamu yàlla ndax bu fekkee dafa am yent yëf yoo xam ne suñ boroom da caa digge ay yiw muy xaafidu ala salawaati wa salaati lwusta salaatul wusta mi ngi ci biir julli juróom waaye suñ borom da ko lëm ci ñenn ñi am na nag ci jaamam ñu ko xamal julli gu nekk wax nañu ne mooy salaatul wusta ba ñu bari gën koo joyal ci takkusaan waaye rek salaatul wusta moom mi ci biir salawaatul xams yàllaa ko xam ak jaam yamu ko xamal jum ajjuma it am na saa soo xam ne si ku dajeeg moom ci ñaan loo ñaan yàlla nangu ko moom it bari nañ ci ay wax yu yuñ ci wax ñu ne bu imaam toogee ci mimbar bi ñii ne bu xutba ba toog ci jataay bu jëkk ba diggante ñaari xutba yi ñii ne fa ñu bu ñu lixaamee ba taxawal ñii ne bu ñu sël sëlmale lu ñii ne ginnaaw taksaan loolu maanaam lu bari daal wax nañ ko ci waaye lépp nag Euh, lëm gi moom ci ñu bari lañ ko def ndax bëgg ñu farlu bismillahi al azam juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent am na ca woow boo ko fëggee boo boo koy laal suñ boroom loo ko wax mu mu nangul la ko waaye da lëm ci bis juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent laylatul qadri moom itam noonu nii laylatul ci boppam nag boroom xam-xam yi ñu bari dañoo wax ni ñu ci at mi ci biir loolu nag ñu dem ba ñëpp maase ci ne mi ngi ci shahru ramadan waaye fu nekk nag takk nañ ko fa fu ne natt nañ ko fa ñi nga xam ne nag seenu xam agul ji suñ borom déy leen ko ñoo bëgg ñoo farlu bu baax ndax at mi lépp fekkee dañ ne la ci la laylatul qadr ñu dem ba ne la mi ci ramadan salawaatul xams ñu ne am na salaatul wusta bëgg nga farlu ci bismillahil azam bëgg boo dee ñaan sa borom nga bari looy ñaan sa borom ndax suñ borom dafa wax ne bëgg naa jaam bi may ñaan waaw waaye jàmm bu ma ñaanut nee na tàmmuwuma ko ñaan googu yi nag ngay ñaan sa boroom bismillahi alazim mi ngi ci biir tur yi boo ci farloo ba daje moom loo ñaan mu nangul la ko saa yi ajjuma na ko noonu ñu mën cee dégg rek ne jullit bi daa war a farlu rek bañ a neenal benn waxtu bañ a neenal benn jamono moo tax ma ne wa uxfiyatil wusta ka saati jumaatin kada acdamu alasmaai maa laylati alqadr sala gis nañ ci Muwatta Maalik it mu wax ne moo wax ju jëkk ji nga xam ne moom la Abu Hurayrata solo woon benn la mu wax ne ngën ji bu jant di fenk mooy yowmul jumaa ci la suñ borom bind aadama ci la ko wàcce ci suuf ci la ko jéggale ci la ko woo ci borom ci boppam maanaam ci la wujj borom saa nga ca soo xam ne si ko daje moom boo ñaanee ñu nangu la ko bisu àjjuma nag sababu tuddi gi ñu ko tuddee àjjuma am nañ ci ay wax kaabum nu lu ay wax nañ ne moo ko jëkk a tudde jumaa lu waral loolu lijtimaai naasi fii ilay mbooloo yi dañ daa daje fi moom ci boobu waaye teewut am na ñeneen ñu wax ne Qusay ci maam yonent bi la ci waa Quraysh moom itam man sammaahu jumuatan فإنه جمع قريشا في يومها وقال هذا يوم الجمعة nee na moo ko jëkk a tudde jumaa lu tax ci la daa dajale giiru Quraysh daa leen wax ne hada yowmul jumaa kon loolu bokk na ci euh, sababu ak tuddam yowmul jumaati ak yeneen yu bari waaye ko topp day gudd ñu ne salaatul jumaa nag am na sarti war am na sarti wér ak joo sartu war bi mooy loo xam ne lii du ñuy sàkku ci kenn mu defal ko boppam ndax mënu ko nekku ci kàttanu nit mooy addukuriyatu wal xurriyatu yooyu yaar lu ci ne nit ki day dikk rek fekk ko waaw da ngay dikk fekk tànneefu suñ borom def la ngay góor xurriyatu bi kazalika moo tax waykat wax ne wa ma ala unha wala ahli safar wal abdi filuha wa in laha xadar jigéen moom julli jumaa waru ko ku nekk musaafir bu nekk ci kaw yoon waru ko ak kooki nga xam ne dafa ne ci ak moomeel donte teewe nañ ko waaye buñ ko jullee nag mën naa wutu seen tisbaar <coughs> sartu wër mooy loo xam ne dañuy sàkku ci mu kàllaf mu def ko moom mën na ko moom li tax julli jumaa wér yaar la alxutubatu waljamaa julli jumaa du wér tàndatu ko xutba jullit jumaa du wér tàndut ak te defuñ ko mbooloo mbooloo ma nag lu néew néew dana tàmbalee ci fukk ak ñaar ak ilimaan fukk ak ñaar yu bokk ak ilimaan kooku ci sart yu wér yi la bokk xutbatu naka noonu mooy la ma wax léegi waykat wa daa wax ne talzamu ahla kulli misrin walqura wa sartuha fi jumaatin taqarrara mbooloo mu daje ci barab mu ne moo xam ne mën nañ seen bopp tataqarra bihim qaryatun danañ ci ñëw ñooñu bu ñuy julli dana war ci ñoom ñu dajaloo def mbooloo di jooxe seeni waxtu waaye nag sart la ci julli jumaa moom mbooloo sartiwaar yooyu nag juróom benn la ak ak takliifu maanaam nit ki mat mu kàllaf kon jullit jumaa du war ku kàllafagut warut gone bi ci topp mooy sukkuriyatu bi ma waxoon ñetteel bi da xorriyatu bi ma waxoon ñeenteel bi mooy sax ci barab bi nga xam ne doonoo kuy toxu toxoo walaw nuuta alxiyaara la maftaraqna walakin la xiyaara ma alxashiishi kooku ñi nga xam ne ñoo dëkke baadiya fu ñax mi nekk rek ñu fekk ko fa ñooñu jullit jumaa du leen war feeg saxuñ ci benn barab defe naa des na askan bayit woowu mu jëm ci Seex Sidiya ci euh, qissa yi jëm ci diggam ak sëñ bi juróomeel bi mooy ñàkk ngànt lu la tee mën a teew boo amul ngànt rek na teewe ji julli jumaa bi juróom benneel bi mooy jege jumaa ja nga jege ko ci lu me lu toll ni ñetti miil si digg jumaa ji mat ñetti miil fekkee yaa ci biir ñetti miil yooyu julli jumaa gi da dalay war ñii nag ñoom nattoon nañ ko ci ay xasabab ay chebre lu nekk ba manoon a xam lan mooy mil booba mètre amagut bi mitru amee nag si mbakki bu sa def na ay gëstoom ci wàllu mètre boobu ak mil bi nañ ko xame woon donte am na ay wuute ci biir sosowaan ndax ci li ñu mën a xamee fi li julli jumaa di ware ci li ñuy xamee xaddu masaafatil qasri suñ ki bi su wax ne ufattishu qadral miili bil mitri intasir fa zid qat min al amtaari ikiilo waqsuri waxee da nga mën a xam boo jëlee mètre boobu li sëñ Mbàkke bu soo wax danga ci mën a xam sa wàññi julli fa muy tàmbalee danga ci mën a xam fa la julli jumaa di ware mu ne boo defee téeméeri eh, junni meetar ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn moo tolloog benn mi nga indi ko nag ñetti yoon fam fu mu la fekk rek ci biir loola julli jumaa gi war na la sart wér batay ba ak juróom la bi ci jëkk mooy al istitaan maanaam sax ci barab dëkk fa mu ne mooy lan mu ne bi niyati tabiib mooy sax ci barab te fa dakk dakk hmm. ñaareel bi mooy jamaatun tataqarra bihim qarya mbooloo moo xam ne mii Euh, man nañ seen bopp bu leen dara dëgmalee lu mel ni ay noon wala ñu soxlaal seen bopp ci lu ñu war a def ci dëkk ba bu ñu dajalooyee loolee danañ ko man danañ ko mënal seen bopp duñ sàkku ndimbal feneen ñooñee def jumaa ca seen barab boobee ñu ne di ko julli war na leen mbooloo mbooloo nag sart la ci julli jumaa ni ma ko waxe woon di sartu war di sartu wér ñetteel bi mooy aljaamiu bu mbooloo daje woon ba mag lañu doon te mën a julli jumaa am sart am yëpp te amuñu jumaa deesu ko julli ci mu daan dafay fay faw ñu liggéey loo xam ne lii danañ ko jàppe muy jumaa te am am teeg ci kaw luñ ci guddal danañ loolu moom bokkul ci li nga xam ne am nañ ci lor noonu ndax xam am nañ suñuy jumaa yu rafet rafet hmm. ñeenteel mooy ilimaan du sax te dis gor mooy sax mooy du dem fenn ne maanaam fi dëkk ci barab bi kon julli par kenn na waxoon naa ko sañee su ko ci ajjuma moo di kon fekk ilimaan siggi ci rakkam ñaareel bi nga xam ne euh, façon na ba noppi nga doog ñëw da julli sa tusbaar ndem kenn nga doonte ñaar nga ak ñett da julli sa tusbaar waaye doo berul ne damay julli ajjuma ba tey bokk na ci sarte xutba kii jàmm xutba bi mooy kii jiite julli bi duñu nangu kii dikk xutba ba noppi dem toog ne ilimaan kee kee dem jiite kenn na leen di boole jàng xutba bi jiite julli bi bokk na ci sar tamit jokk ko wax ne xutba bi day jokkook julli gi ndax li tax muy ñaaru rakk lool la ndax xutba bi ci julli gi la bokk moo taxaw taxawaayu ñeneen ñaar rakk yi xutba boobu yi dafay doon li nga xam ne moom la arab di tudde xutba mooy alhamdulillah wasalaatu ala nabi amma baadu ayatul quran xadis mawisa ak yow yeni demee laqad alima xayu lyamanuuna annani ida qultu amma baadu inni xatibuha kooku euh, ci sarti xutbatu la bokk xutbatu it ba tey sart la ci mu nekk ñu di ko wax ci lugal arabiya doonte ñi koy déglu ñëpp ay ajam lañu it mën naa am duñ xam wax ja waaye du tey ci arabiya lañ koy wax na ci sarti ba tey al insaatu insaatu moom da wax xerawlu ak sam xel nopp mu jëm ci lenn lii muy waxe imaam bi ci Cheikhaani mu wax ne bu ilimaan dee xutba ka wax mbokk ma ne ko noppil te fekk moom ma ngay wax mu ne ko noppil loolee mu ne ko noppil dañuy wax ne faqat laxa def na laxu wa man laxa fala jumaata la kon ku ko xamut bay wax ci biir xutba dañuy bàyyi ba xutba bi ba julli gi noppi ñu yee ko ca bu bu ëllëgee moom bañ ko def waaye bu ko bu ko jàjji ci biir xutba bi ndax boo ko defee ànd ak moom ñàkk julli insaat boobu nag mooy xarawlo bi maamu imam bi ci boppam nga xam ne mooy def xutba bi bu fekkee def na laxaw am nañ yaare wax ci ne kon maamoom bi moom sañ naa wax ndax ilimaan def na laxaw waaye am na ñu ne déedéet bu ilimaan defoon laxaw it du saña def lu dul insoot mu ne lan mooy laxawul imam mu ne ka an yashtuma man laa yajuuzu shatmu aw yamdaxu man laa yumdax biir xutbaam bu ci demee bay ŋàññaate te ka muy ŋàññe dëgganul mu ŋàññe ko wala mu di ca taggaate te ka muy tagg dëgganul ñu war koo tagg def loolu mooy laxwul imaam boobaa nag am na ñaari wax ci ne jaratul maamoom bi di bàyyi xel insaatam ñu ne déedéet moom koy lu mën a xew na bàyyi na na def insaat rek xutba nag moom itam dañuy xam ne zawal day jot ñu door koo sañ waaye nag ñu wax ne wa yasirul wa fasli afuun bu dee tuuti la jiitoo zawal bi xan xëy na tàmbali ci seetloom tàmbali na te ndeke zawal bi duggut waaye nag biir xutba bi bi mu laata noppi zawal dugg na kon faslu boobu yasir la nee nañu afu nes na ko jëgg la sunna ci a ah, sangu ci jul bisub ajjuma nag dañ ko sunnaal sun sunna su fedd li ko ba mel ni nee ñu amul ci julli juma lu ñu sunnaal lu dul cëngaay loolu lenn ci aadaab yi ci des yépp nag yuñ sopp la bokk na ca li nga rawaax mooy tahjiir fa nga nekk ak juma ji na bàyyi xel waxtu yi nga xam ne danga fi jógee te bala nga àgg danga mën a àgg te imaam du tàmbali xutba bi ndax nga mën a fekk xutba bi jege gi ak sori gi kenn ku ci nekk yaa xam fa ngay jógee ak nangay ngay demee nodd gu nodd googu nga xam ne mooy nodd gi ñuy nodd te imaam toog ci kaw mimbar ba dox jëm ci jumaa moom it lu ñu sopp la bañ a war xanaa xëy na dox ak sa tànk taamu nañ ko xanaa gaa yi nag bu dee weeru koor moom xëy na dox ga tànk am na ci nga xam ne diis si ñoom waaye luñ sopp la asiwaak socc sopp nañ ko xasu chaare bi jéem ay naano léewi we wattandiku xet gu naqare ndax ci mbooloo nga jëm te boo ko yóbbaalee da ngay fitnaal ñooñu rafetal sa col dañ gën ca taamu weex bu mënee am bu dee julli it moom yees lañ ci taamu bu weexut it baax na xee xeeñoo lañ ko lañ te bañ ca jublu faxru wala riyaaw waxee ne dangay xam ne rek jumaa jee ko yittewoo dañ ko cee sopp nga def ko danañ sibit bàyyi liggéey ci bisu ajjuma tey la ajjuma duma liggéey loolu dañ koy sib ndax bu ñu demee ba yaat day daldi mujj nekk loo xam ne day mel ni luñ sunnaal mbaa luñ farataal moo tax koo xam ne kii moom man ngaa boole julli ajuma boo noppee dem ci sëb liggéey du wàññi dara ku mënut it boo toogee jublu ci li qasdil istiraaxa baax na wa amma istinaanan fala xayra fii dem ba def ko muy sunna nga xam ni bu ajuma dikkee doo liggéey loolu laa xayra fii tàmmuñ ko jënd ak lépp loo lu ñuy fas la day araam ci waxtu bi nga xam ne ilimaan ji toog na ci mimbar bi noddukat bi yëkkati di noddu foofu kenn sañu tëfee jaay mbaa nga jënd wala nga fas fi lenn daal ak lu mën a doon boo amee dañ ko war firi xam naa dañoo digge woon war laal ci wàllu li jamono soxla lool muy waxtaane ak bokk hmm. ngir lu bari li yàq ci jamono ji ci wàllu jikko yi ñàkk a xam ak mbokk moo waral ak nañ ko war a ak nañ ko war a joxe am na yàqu-yàqu yu bari yoo xam ne loolu lay sabab si kon dañuy ci tënk tuuti rek doog a jeexal waxtaan wi Seyxuna Alxaaji Mbàkke Buso dafa bind ay mbind yoo xam ne yii ci al uxuwatu la ko def ñu tànn ci ñaar ba ñetti tomb ca wax ca biir ne qiila li baadihim sif lana sadiqa melal ma sa xarit mu ne ko mu ne anta huwa wa huwa anta illa annakuma jismaani baynakuma ruuxum nit ki daal ak mbokkam mooy mbokkam mbokkamay moom mel ni jàmm jëmm juñ boole genn gu ruux bu kii boppam mettee kee yëg ne boppam a ngi metti bu kee siburoo kee yëg ni siburu na bu kee amee te kii amut mu dem bokk moom la mu am bu wéradee mu mel ni ma wéradi jóg taxaw ba mu saafaraw mel ni jënd jëmm mu dellu wax ne ku dimbali sa mbokk fu mu nekkut yàlla dana dimbali ci àdduna ak ci àllaaxira ku suturaal sa mbokk yàlla dana la ci àdduna ak àllaaxira waaja da doon wax ak mbokk ma di ko laa biire ne ko xalli dunuuba kabiraha wa saxiraha zaaka tuqa واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى loolu tax mbokk am am am njëriñ lool te maana def ne sa def wattu bakkaar bu ndaw rawatina bakkaar bu mag booy dox wala ngay jëf sa diggante sa mbokk dangay mel ni ku jaar ci yoon woo xam ne wi ay dëgg dëccaane booy teg sa tànk faw nga xool ba xam ne fii ak dëgg nii fi nga teg ko fa bul xeeb bàkkaar bu ndaw ndax bàkkaar bu ndaw mi ngi mel ne ay jàmburaay foo ko dajale bu yàggee bu baree defub jal te bu baree bu defeb jal jabalu lay tudd te jabalu nanguwul toxal nanguwul yëngal kon nag bakkaar bu demee noonu bu dee mujj di demee noonu matawat dikk na ci waxi xukamaa yi ñu wax ne man laa ixwaana lahu fala ahla nit mbokk mbokk ma nit ku amati bokk nit sax du ñàkki bokk waaye nit ku jàpputi bokkam mbaa defoowu leen moo ku dara ñooyam ndax kenn mënulut boppam dara da ngay am say bokk am lépp ñàkk leen ñàkk lépp mu ne dana war ci ab xarit diggam ak xaritam mu sàmm ca yeent yëf jéggale bala laa ba balo bala laa balu balaa dikk ne ah baal ma daay dama ko tey fekk na boobu jéggal nga ko bu yàgg jëkk ci rafet njort ci sa digg ak moom ci lum jëflante yow nga jëkk ci rafet njort ne ah nangam la doxe mbaa mu defe ko de waaye da koo yëgut mbaa da koo tëyut ndax melut waaye melut noonu joxe sa alal ba lañ la koo laaj ndax ki nga koy jox boo xam ne soxla na ko rek loru na ci rek te nga am ko bokkal ak moom la nga yor ubbil ko buntub ngànt balaa yaraanga waaw bu bu mu jàpp mukk bu mu dégg mukk ci yow yaraanga balaa balaa jàpp ne yaa ngi ko yedd rek wan ko ne ko li nga def ngànt li tax nga def koo ngi nii da koo xamut mbaa da koo yëgut mbaa da koo tëyut mbaa jubluwoo ko sëñ bi wax na ko Seydina Omar radiallahu anhu Omar bn alxataab nee na ci la sa cofeelug sa soppe sa sa cofeelug mbokk di selle danga koy nuyu boo dajak moom da yaatal sa jataay bu agsee nga ko masalan nanga ko waaye tur wa mu gën a bëgg ci ay turam loolu yett yooyu koo ko seqal mbokk moo ko seqal mu bëgg la di nemm ak say bokk ku ci wére di nga seete ko nee na koo xam ne kii jóg nga nemmi mbokk am na malaayika mu jóg ne an tibta wa taaba mamshaak wa tabawwata min aljannati manzilan yow dawaaye def nga lu rafet def nga lu baax sa jéego yu neex na teey na sell na ba tax na wutal nga sa bopp àjjana wutal nga sa bopp kër ci àjjana kon jokk bokk ak siyaarante lu am solo la mu wax ne al mawaddatu jismun ruuxuha siyaara cofeel bu dee jëmm ga mooy nemmi konte ndax sa mbokk tey jii kat nga xam ne moom ngay nooyee boo déggoon ne ñëw na ba jege la da nga xam ne waroon naa mën a agsi ci yow agsi wut boo ko yëgee da nga ne ah man de diw ni ma def fi ma ko teg ci sama bopp ak ni ma ko ni ma ko bëggee ak ni ma ko fonke mu dikk ba barab sàngam agsi wut ci man dana am tuuti lu ruus ci cofeel gi sa digg moom nga dox benn mil seeti mbokk mu wérut na dox ñaari mil yéwénal diggante ñaari bokk mat na ko ba ëpp ko sax na dox ñetti mil nemm ko mbokk ci wàll yàlla ñu dellu wax ne almahabatu shajaratun samaratuha almiqatu mahabbatun muqatun nag xam naa yéen borom xam-xam yi leen ko ah, mën naa ràññale leen waaye lépp lu ci nekk wolof cofeel rek la koy firee lay cosaan la nag la di dàtt ba nag mooy nemmi ndax sa mbokk mooy jóg di ko nemmi ko rek eh, la ne seen diggante ci cofeel day dolli ko faw moo tax ñuy wax ne bis yi bari na sax ak woote yooyu waaye dafay mel ni jamono toll na foo xam ne fii la la mag ña manoon te am ko toog ba mu yàgg nga jóg seeti sa mbokk yandoog moom wala nga gont dem wax ak moom ba guddi nga dellu si kër toll nañ ci jamono joo xam ne ji loolu yombatul léegi moo tax woote yi ñuy woote ngir dundalu bokk mooy la ko wuutu lu ma ta fonk la bàyyi gi du ci du ci du ci du ci dara ndax ak defar rek la ci sama xalaat cheikhuna ahmadul xadim radiallahu anhu wax nañu ci nahju qadaai alhaaji ne ma tënk ko rek inna aqaaka alxaqa man yasca maak wa man yadurru nafsahu li yanfaak wa man ida raybu zamani saddaa shattata fiika samlahu li yajmaa qultu wa man yuxfi lxanaa li yarfaa nee na mbokk dëgg mooy ki nga xam ne foo geesu gis ko fi sawet lool ne mu ànd koog yow bu la jamono jattee mu boole léppam pexeem xam-xamam dooleem alalam ba nga wangal ci ko ba ngeen ànd dem doola wa doola bàyyi ginnaaw mukk jamono di la wàkk sëriñ tuuba radiallahu anhu dolli ca wax ne man maa ne ma man yuxfil xanaa li yarfan ki fekk la nga am ci ñaaw ñaaw mu xam ko nga xam ko keneen xam ko mu nëbbal la ko ba nga yëkkatiku ba ca kaw te xëy na loola buñ buñ ko waxoon ba nit ñi xam ko ñu doya dal la mbaa la kon loolu ay tënk yu gàtt la yoo xam ne dañoon danañ ko dolli ci danañ ko mujjalee waxtaane sëriñ xarit dafa waxoon ne buñ ci mënee dolli yu mel noonu ñu dolli ko ci ginnaaw buñ noppee leeralee waxtu mbiru ajjuma gi bu naqe lii nag di lu néew loo xam ne xëy na waxtu wee tax ñu doyloo ko bañ guddal ba mu ëpp leen di sant bu baax ci jataay bii nga xam ne toog nan ko muy jataay boo xam ne bii bu bu bu bu sel bu tedd la bu am njariñ la bu bari xéewal la jataay boo xam ne bii feddli na yeesal na alaqaat yi nga xam ne muy couleur yi nga xam ne nekkoon na fi démb tey doogu ñëw te ci diggante suñu way jur suñu maam yi jataay la boo xam ne dana ma fàttali man ci sama bopp diggante maam na Birahim ak suñ Mbàkke Buso ndax ku tedd ki bi nga xamee ne bi nee ñu saa boroom dogal na mu yan bi yan bi jege ko liggéey bi rëy lool te ne ci boppam tam xam ne war na koo liggéey mu ne day dem fuñ ko xamewut ba beru ba man koo def ndax am na yoo xam ne boo ko bëggee yanu dana diis diis koo xam ne boo ko defee sa biir bokk danañ la ca jàppale te moom ni mu ko bëggee mooy ngar dajoo ko ñu ne dem na Saalum ngir tàggu nijaayam si mbusoo bi ci loolu ñu ngi ci waxtaanee sëñ bu sooy ba noppi ci gàttal rek mu ne ko demal tàggu ci maxtaar sëriñ maxtaar pend si te ñu boo dikkee ñu ñaanant ba mu demee ba waxtaan ak sëñ maxtaar ba sëñ maxtaar xamul jubloom ne daa bëgg a dem te bu demee li mu ngoor da ko yóbbaale te fu ko sippi bu ëllëgee ay bokkam am xaaraan lañ cay doon nee ñu si matar pend moom moo ko njëkk a wax baatu xaadimu rasul ci moom lañ ko njëkk a xutbu zamaan xawsu zamaan yooyu suñ pend moom ci moom lañ ko njëkk a mu wax ko ñu sëriñ bi yaay moom foofa nag ca na Musaa nettalee xasida ga ñoo koy tënk ci yaari bayit dafay wax ci meloy sëñ bi ba agsi fii may wax ne xutubu zamaani nga yoral bii xarnu fonkal sëriñ Mbàkke te fonk carnu xawsu zamaani nga di xatmu lawliyaa di xaadimu rasuli xayri lanbiyaa kon foofu diggante sëñ Mbàkke bu soog maam Jaaro seen digg ak sëriñ bi kon lu teel la booba dara xewagul ñu ànd ak moom noonu yi ba léegi si ku ci ne nekk fa nga nekk doon la nga doon di def la ngay def te te di ko defal sam xëy sam ngoon teg sa lépp ne ci moom yal nañ ko àndal ma jublu ci rek xam le ne jataay bi dafay yeesal fat fedd li nu jëkk loolee ndax buñ fi dikkee teew fi teewal nañ fi waa kër Sëñ bu sëg yëpp teewal nañ fi Sëñ Omar bi nga xam ne moo ne ci boppu njaboot bi teewal fi bokk yépp ànd ak sama mbokk yi sëñ Fallou Bousso muy sama rak ak sama ñaari doom yi Moustapha ñaari Moustapha kon hmm, ak sëñ Mour Moustapha ak sëñ Mour kon cant boobu foofu lañ ko teg ndax day loo xam ne li yeesal na lu bari ci démb fàttali na lu bari ci démb ñu yeesal sunuy ñaan nag ak sunuy siyaara te nañ ko waxoon bu jëkk xalifam seexul xadim di si muntaqa xalifa cheikh ibrahim di sëriñ abbas ak njabootu cheikh ibrahima gi yépp di yeesal sunuy ñaan ak sunuy ziyaara ci sëriñ Moustapha Absa ak mboolem ay rakam ak mboolem mbokk ak mboolem taalibe yi di ñaan saa borom yàggal leen fi te may leen may ko jullit yépp may ko taalibe yépp sant sëriñ Abdou Samad mi dina ma ko waxoon bu jëkk ak sëñ Xalil ak ñi nga xam ne ñooy bokk yi teew yépp di leen sant ndax defal nañ ma tey ji loo xam ne lii yàgg naa koo bëgg ba noppi yàgg naa ci am yéene xam naa li ci des moo di loo xam ne lii dem na ci wax ji rek sama ñàkk xam la ak sama gàtt xel te siyaare bu baax sëñ Basiru Antañan di imaam bi nga xam ne moom la fi sëñ Abdou Samad mi nekkal sëñ Xalil sëñ ñëpp rek ñu sant bu baax mel nañ fi yàgg daje Hmm, liggéey bi ngay liggéey te lislaam moom ko di tollub sëñ Tuubaa ngeen yàgg ko liggéey te day ceeb ngërëmam te ngërëmul moom Cheikh maam Ibra Faty yéen ñi ko jiite ñu di leen ñaanal yàlla may leen wér may leen kàttan ba fu ngeen ko bëgg a àggale ngeen àggale ko fa xam naa kàddu gi moom dañ koy tënk foofu di sant ñëpp di ñaanal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yëkkati ay kàddu yu cant rek di ko feddali ci sëriñ Mouhamadou Mamoun Boussa ci waxtaan bu am solo yi nga xam ne moom lañu baax tey te mën nañoo wax ne euh, li ñuy wax al asaabi usfurayni yàlla baaxee nañu ko tey ndax aadaabu salaati jumaa la ñu tànnoon comme thème jox ko ko. waaye nag moom dafa indi far ñaari thèmes kon lu ñu waroon a amal ci ñaari fan ñaari conférence yi waroon ko waxtaane moom mu ñëw baax ñu ko far tey loolu nag kon sens la yàlla na ko ci yàlla fay gën jaa kawe fay tool bi nga xamante ne ci la di ci bay yàlla na ko yàlla kattanal ba def ba mu def ci lu kawe njottam te boole ñu ko ñun ñëpp xam naa ne ñu euh, ba day yëkkati rek kaddu cant di ko jagleel sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke moom sëriñ Mbacke Madina moom seen bàyyi ko ba Touba ñëw bokk ak ñun jotaay bi te mu nekk tamit noonu la koy defee te teewul fa mu nekk di wala Touba jotaay yépp da koy ànd ak ñun tey jii nag mu déplacé wu ñëw ngir bokk ak ñun jotaay bi tey yàlla na ko yàlla fay xam naa ne dañuy jox kàddu gi rek sëriñ Abdou Samad Mbacke mi nga xam ne moo jiite. commission culturelle bi jiite liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def tamit di ko def ci ndigalul ki nga xamante ne moo fi toog toogaayu daal moxti muy sëriñ Abbas ko defee mu indi ay kàddu yoo xamante ne dana ko toftal ci nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane xam naa ne am na tamit mbokk yi waxtaan waxtaan yi waxtaan yi am gu mu am solo ak yitteel gu mu leen yitteel ak ñor gu mu leen ñor tax na laaj yi yaakaar naa ne xaw naa bari trop waaye nag dañuy seet rek li nga xamante ne moo xaj ci waxtu yi su ko defee sëriñ bi andi ci loolu ay leeral kon bala ñu ci laaj rek dañuy jox kàddu gi am Abdou Samane Mbacke su ko defee mu indi li nga xamante ne moom lay teg ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu mboolem mbokk taal bi fi taw yépp ñoo ngi nuyu mbokk julli yépp ñoo ngi saare moo Mawdul Maamun di ko ndokkeel di ko ñaanal jàmm rafetlu ab teewaayam fii ci Darou ci tey fii gan gu nekk am nañ ko fi ci waxtaani koor gi waaye gan goo xam ne mooy jiite jumaa bi tubaabam tey ko mës a am kenn ku nekk xam ne moom ay waxtaan ak i conférence yu mbërëm la ko sëñ ba sant mu koy def ñoo jumaa jam ca la nekk dañ koy dégg mu déplacé yu dem fenn di waxtaan yu mu bëriwul waaye dañoo laal mbërëm dañoo laal li mu bëgg jullit la sopp dañuy wax ne àdduna lépp am dëpp la kuñ laa soo rab rek nga jóg dañu laa soo rabam mooy jullit ajjuma ajjuma kenn ku ne xam ne moom gars yi déplacement bëriwul la Sëriñ Tuubaa tontu benn waaye ne ko da ngaa bëgg gone Sëriñ Tuubaa ne ko maa yaay ndax gone dafa mujj jóge ci ka ma bëgg mooy yàlla kon fi mu ne dañoo lal bëgg tey mooy ajjuma ak ak li ñu jël ci waxtaan yi bari na lool ci gàttal rek léegi bis moom bu gënee morom ja lay xew ci bis mooy tax mu gën morom ji bis yi bis yëpp waaye li suñu borom def bis ba mooy tax bis ba gën morom ji boo doon ab tey litre bu weer def ci meew yéen doon litre def ci suuf seen njëg bi yëpp ay litre waaye nag li ciy def bëgg li ci def kon li tax ajjuma gën dimanche ak samedi li suñu def la loo xam ne ko léegi ajjuma la suñu borom bind suma aadama ajjuma ci la suñu borom indi suñu Adama ci kaw suuf ci la génnaat do ci la faatu ajjuma ci la yàlla taxawal bis penc am na ci waxtu mu ko wax na ko ci ñaan yàlla sa soxla yàlla yàlla may la ko parce que bisu ajjuma la ko la suñu def ñu wax ne bisu ajju bu nekk suñu borom daal goreel juróom benn téeméeri nit ñëwoon tabbi sa juróom benn téeméer ñu waxoon tabb sa war bisu ajuma su war neen waaye ajuma jot ñaar baat ku ci julli bu ci faatu bisu ajuma te sa julli wér lay conseillé comme ku faatu ci shahid ci jihaad shahid ñu nekk comme martyr faatu ci jihaad nag bukk te faatu naturellement parce que faatu naturellement am na fu muy jaar xaar bis penc mais ki faatu jihaad moom saa bu faatoo day dem àjjana directement kii jullit dëgg dëgg dëgg ñu itam wér bu faatoo bisu ajuma noonu ci marom fay aygol ci marom fay kon loolu xew ci bisu ajuma moo tax ajuma am valeur ñu fàttali ko ne ci yàlla ci xutba yi ñu doon si Aliou Sall defoon ci aju bu njëkk a def di tabax bu am solo ci sonni nii ci aju dafa wax ne farataal nañ aju ci ñun ci barab bi ma taxaw ci waxtu yu ma taxaw ci bis bi ma taxaw ci weer yu ma taxaw ci at bi ma taxaw daanaka ku ko bàyyi ci sama nekk ak sama wuute. tam ilma angu la mën a jiite man ci ilma bu fekkee dama jëw dafa mànguwul mun wax dafa yàlla la nangu daal ne boo jullee yàlla du ko nangu bu ne taas ko nangu waajee yàlla du ko nangu kon loolu ko ñetti ajuma dafa julli ko te moo ngant daga sànn si lislaam te fekki na kon itte yoon fi asaab bi doon ko ajuma kon bis ajuma ajuma ji moo tax moom moom moom ñu gis ne ñii bëgg nañ ko lool saa bu àjjuma ñëwee gis kii yu bare bare bari dañuy tëj dëkkaloo gis kenn kenn dox waaye nag sart yi ak doxalin bi bëgg nit yi ci àjjuma moo tax mu def ko mu def ko ñett juróomi xaaj juróomi waxtu waxtu wu njëkk wi ne ku ci ñëw da ngaa mel da ngaa rey gëléem jox ko addi sunu borom subhanahu wa waxtu wu ñaareel ku ci ñëw da ngaa rey ko yëkk jox ko sa mborom addiya waxtu ñetteelu ku ci ñëw da ngaa rey am kuy jox ko sa mborom waxtu ñeenteelu ku ci ñëw da ngaa rey ginaar jox ko seen borom dañu waxtu kon taabay gële mu taw ki nekk ñëw ci àjjuma ji di dafa jiitu bu ko tekki mi ñëw nekk kon sàmmante teel gi ñëw ci am solo tool gi tool bu baax gi ci am solo xel yu baax gi ci am solo ak dox gi ko si ko suñu waxoon léegi yoon ci bàyyi sax nee na bu fekkee da ngaa doxee sa kër jëm si jàkka ji sangu ba seet xellu ne ñëw julli sa julli nee na yéen ba yëkkati tiyaabay ab tiyaabay jàmm ab lañ de fi tiyaabay ab jàmm jàmm ab lañ lay fi baax xel bu neex ñëw julli say julli toog déglu xutba bi ba julli gi àggal adduna bi ñu ko defal te ci weesu lu ci ñaaw jëf suñu la kon dafa mel ne suñu borom bëggutam buggal nit ñi yomal xiyaar bëggutam buggal julli yomal xiyaar ndax li may caab dafa bari lii far bàkkam bari ginnaaw boo defee benn rek mu defal ko fukk bu baax ba defee benn bu baax lu mu bokk ba defee benn benn bu ñaw ci mu téye ko dina doolu ko bindal kon ko yooyu yëpp jàpp dafa yëpp du soxla nag ne ak caggante ni te passé dem yóbbu xiyam say génn bi ëpp sa fukk kon yàlla suñu borom tabaraka taala amul yéene yu bëggal jullit yi waaye nit gis nga pare pare ni pour pour pour dëkk loolu kon sart yi suñu borom digal ñu ñooñu ko defe lii ma santaane nañ ma ko defee nii di ko def noonu lay tax jam jam jam jam jam yàlla nga naw ki xamut ci xam ci xam koy xamal léeg-léeg nga ñëw si jàkkati sax gis kuy dafa sàppe yi ñëwal si kanam demal si kanam day day nar ne lu tax may kon di sellu set di di di xel yu neex di yiw di yiw ci loolu dafa am bu la adduna képp képp ku la ci wonte gis la ñëw dama la ñëwal sama kër wala ñëwal sama pare la nga nga moom ngay sol xel yu neex bu la noonu tëgg fa ñëw six fa lay fekk kon ku toll yàlla bu la joxee ran nga rey ma ci kër war ngaa defaru war ngaa tëdd kon teel nga ñëw ci julli gi loolu dafa bari waaye nag suñu ñoo xam ñoo ngi koy xamal kon waaye ki ñu la xamal li ñu ko def dañuy sol lu baax di sol lu set di ñëw ci teel jumaa ji te bañ jéggi ñi dafa koo xam ne fekk nga ku sëgg du julli nga jéggi ko da nga mel nga jaar koo bu jëm jamono ci nga jaar loolu yëpp gën a bari fekk ku sëgg du sujjóot nga jéggi ko jàll ci gannaaw nee na boo ko defee da nga tomb tomb jëm ci jaanam te nga jàpp waxtu nga wala waxtu nga ba taay kat ne nit kiy julli ci bu ñu xamoon la yàlla yi teg ci aw ci ci ci mbugal ki ko def jaar ko jaanam toog at taxaw at fekk bu wàññi ko suum du fa jaar kon kii julli nga jaar ci kanam yoon bi sama ay na ko kii sëgg juróot nga jéggi ko jàll moom dana tomb jëm jamono kat kon sàmmante sàtt julli da ci solo sàmmante barab bi nga nekk da ci am solo barab bii baaxul suñu borom tabaraka taala jumaam yàlla suñu borom xam ku fay dem ko danga war wax na ba tey yéen ne seeni jumaa na ngeen ci na ngeen ci moytu ñett bu leen ko def muy seen xolukaayu xale bu leen ko def muy seen nelukaayu dof bu leen ko def muy seen kay jëmi jaan jumaa du fayu kaw xale jumaa dal du barab boo xam ne ku sonn ñu neloo ko jumaa du fa xam ne jënd ko jàpp barab suñu borom dëkk bu nekk dëkk ba may dem rek barab ba suñu borom borom gën a bëgg mooy jumaa ji barab ba suñu borom gën a gën a bañ mooy marché loolu yoon wax yàlla bu bu dee daru te bu ñëw jumaa ji la wàcc pour ku ñëw koy war nga wàcc yi da ci baax na ki santaane nañ ma defal lii boo defee li ma defal la lii kon na mu ko na mu ko santaane na mu ko santaane nañ ko defal waaye def loo xam ne santuñu ko wala def loo xam ne xamoo da koy làmb boobu mën a yàq jëf te da mooy mal da mbaag yomal xiyaam et loolu ko di wax lii jariñ ñu koy def nañ leen topp di ko di ko di ko def dañuy tëral julli julli jumaa ji dañuy defar sàppe yi dañuy sollu set dañuy xel lu neex dañuy bañ a jéggi sàppe yi dañuy bañ a jéggi nit ki mu ñëw daaw na ci ginnaaw waaye mu jëlee bu dee kanam loolu logiquement sax yoon ru ru ko nag ginnaaw da nga kàll ba tardé bu ñëw ci ginnaaw waaye waaye dañ ci ginnaaw sa kon dañu sàmmoon teg sàrt jumaa dañu sàmmoon ma ko waxoon sànq ajjuma li li fay li li li kon sëñ Modou Mamoun ñoo lay sant di leen wala woon sang rek yow lii du sa dugg dem di waxtaan yooyu sax bu waaye dañu la laal tey dañu la laal ñu nga bëgg dafay bëgg mooy jumaa ak aju waaw wax naa sang na leen at la lépp ndëpp la kuñ laa sawar ko jóg dañoo laa war a bokk julli aju bokk jumaa lañu laal moo tax mu ñëw waaye ku ne xam ne moom jiw dërëm ñu ngi lay sant bu baax a baax damay jàng ci moom lu bëree bëri maanaam nga way dama koy jàng ci moom way waaw dafa way lool ndax man boo ko xamee mu nekk jumaa yi di jiitu jumaa ba musuma gis ku mu tardé musuma gis mu tardé musuma am naa naa yëpp mu nekk ci ginnaaw xam ku ne ma tardé toog noppi waaye détermination bu kon war a war a ci ñu ngi koy ñaan bu baax yàlla ko dul fanam liggéey bi mu liggéey seen tubaab seen tubaab nangu ko mu am ci gërëm seen tubaab ndax boo ngëm sa ngërëm la ku si jogal jàll tam ñu ngi lay sant bu baax ñu mut moomun di la ñaanal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu xam naa ne pour gën a fedd ni rek kàddu cant yi dañuy jox sëriñ Abdou Aziz Mbacké moom tamit su ko defee mu am ab euh, taxaw seetlu boo xamante ne dana ko def ci ba tey li sëñ bi doon waxtaane ginnaaw sëñ Abdou Samad dafa wax dafa def taxaw seetlu ci wàllu ajjuma ak euh, juma ak war ma jën ko war a jox ak teggin yi nga xam ne war nañoo sàmmante moom ci biir juma su ko defee tamit sëñ Abdou Samad dana sëñ Abdou Aziz dana ci ay taxaw seetlu ci mbokkoo gi nga xam ne tamit sëriñ bi andi na ko ci biir waxtaanam su ko defee tamit moom tamit yëkkati na ay kàddu cant yoo xamante ne da koy yëkkati ci turu mu assasa bépp rek ak turu njaboot bépp ci e, teewaay bi nga xamante ne sëriñ bi teew na ko jotaay bi ak waxtaan wu am solo bi nga xamante ne moom la fi def. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Mouhamadul Maamoun noo ngi lay nuyu te di lay ziyaara te di la dal jom di la xamal ne ñëw nga ci sa kër kon kër gi nga ñëw moo ko kër gi nga jógee genn kër gi dong la ci bokk ci ak taal bi ndax genn ku ne xam na ne sa maam ak maam Cerno mi ñoo bokkoon nekk ci kepparu Sëñ Tuba kon kër gi nga jóge ak kër gi genn dong la kon nag moo ngi di ci dalal jàmm eh, xam nañu ne itam ne eh, weer wi xat na lool waaye bis bi it xat na ndax tey jii bisub sëñ Suhaybu bu la te kenn ku ne xam na ne war nga faa am loo fay doxe ci biir bokk yi ndax ñun ñu fa lañ jógee ba tax na yàlla dogal sax te woon waxtaan wi ñan ñan tàggoon léegi sax dañ noo yabal ci biir ñu woon leen gannaaw daal di jaar ci gannaaw ñëw ngir bëgg a fekkee fi waxtaan loolu la yàlla dogal kon xam nañ ne bis bi xat na xam nañ itam weer wi xat na xam nañ itam li lay war lépp nga war koo def ak responsabilité yi nga am ci jumaa ji lépp kon loolu lépp nga bàyyi ko ñëw ñoo ngi lay sant bu baax ci turu muassasa bi ci turu Sëñ Abdou Samad mi ko jiite ci turu Serigne Abbas mi nga xam ne mooy borom daaru moo ti tey ñaan yàlla al aliyul xadir li nga bëgg lépp yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal ci barke weeru koor ci barke Serigne Touba euh, bokk gi nga dox ñi yaa ngi dox ñaar mooy diine moo la yëkkati ngir nga leeral lu bari ci diine kon loolu doy na sëkk ci teg ñëw bi ci des moo di ak bokk gi nga xam ne yaa ngi koy dox te kooku sunu borom moo waxoon ne ku ko dog ma dog la ku ko jokk ma jokk la kon jokk nga ak bokk yal na la yàlla jokk bakk Sëriñ Tuubaa noo ngi nuyu itam suñu Abdu Samad déglu nit ñi itam li mu fi wax léegi loolu mu seetlu ñu bari seetlu nañ ko ci jumaa yi ak ci jàkk yi man dama wax ne jàkk ji seetlu naa ne dafa bari ay jafe-jafe yu am ci diggante jullikat yi te loolu lu ñu war a mën a dindi la xëy na nit ñi dañ koo xamut ndax danga gis koo xam ne kii de sol mbubb moo xam ne nii kuy daw wala kuy kuy kuy nekk ci euh, leneen moo ko war a sol mu sol ko ñëw ci biir jàkk ji nga gis koo xam ne kii dana sol loo xam ne lii lañ cay bind ak publicité lay doon du nekk sax ci gannaaw du nekk ci kanam yow du nekk ci gannaawam da ngay gis ne léeg-léeg sa xel mën naa dem ci loolu mu bind te loolu tam da lay da lay da lay jaxase ndax sax da xel day dem ba jaxase sa xel nekk ci lool nga gis koo xam ne kii day day day day day yor ab téléphone man julli naa ci biir jumaay Tuubaa ji dend nit yor ab téléphone jël ay micro rob nag ko ci nopp yi di julli mu mu jaaxal ma lool waaye gannaaw dañ fay daje doon euh, suñu mu ko wax dara waaye kuy julli jël ay écouteur dugal ko ci biir nopp di julli euh, xam naa bu sonné xaw ma war a def ndax yow damay déglu li ngay déglu bokkut ak li kiy jàng kon kooku xamut xamut lan wala wala euh, xamu ko wala xëy na moo ko tey moo ko tey ba ci des moo di damay gis ne boo xoolee jàkka ji euh, tapp bi tapp bi boo xoolee euh, maanaam euh, li liñ ci dessin yi jo du lu du lu mbind ku jàng dara dara xam ko mooy nit ñu ko defee kenn ku nekk am nga am nga place am na it fu tànk bi war a nekk ngir ngir ne jàpp sàppe si dafa war a jub li si sama doon wax léegi waaye bi doon ne sa su maanaam fa inna tasfiyata sufufi min tas min tamaami salaa sawwu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamaami salaa boo xoolee fi tànk yi war a nekk dañ ko cee teg mu leer na ñi nga xam ne fii nga war a teg tànk war ci génn rajo yi fii fii itam benn place la nit a war a nekk kenn boo xoolee léeg-léeg da ngay gis sàppe euh, si ci gannaaw wala si ci gannaaw kenn ñëwu ci nga gis koo xam ne kii benn place bi dañ cee dajale ñetti nit wala ñaari nit nekk ñoo xam ne ni bu ñuy julli kenn du nooyu daanaka. loolu tam seetlu naa ko ci biir jàkka ci te li si ëpp sama doon wax mooy bëgg nekk ci kanam doo nga tax te yeexe ñu moo ko yenn waaye war naa mën a taxaw nag yow jël say tànk dugal ko fi ñu la ko tegloo war nga mën a taxaw itam ci place yi mu yaatu ba kenn ku nekk booy julli nekk ci at loolu tam lu ma ma lu ma seetlu la ci ba moo di téléphone yi boo xasee bay julli si di lu mu kii kii war nga ko mën a bàyyi ci kër gi bàyyi ko yu tàkk bu la nit sonné bu ñëwee nga rappelé ko ndax bu waaye indi ko ci jumaa ji bu buy sonné bu sa xel yow nekk ci kelay boo kan la bu ci nekkut itam ki nga dendal moom xelam nekk na ci loolu moom kon loolu tam lu mat a lu mat a lu mat a bàyyi xel la waaw euh, gis naa itam moo xam ne nii bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy ñëw léeg ñu sol loo xam ne ni mbubum jigéen lay doon mbubu moo xam ne nii mën naa wax ne eh, bu doon dem ci kilifa sax kenn waru ko def wala maa yóbbu ko bu ko defee itam kooku itam mu xam ne sax naan damaa juum wala damaa yóbbu ca tool yi wala damaa jaar naa jaar julli naa taxaw ci gannaaw day bëgg a nekk ci kanam waaw loolu tam lu mat a lu mat a bàyyi xel la kon nag noonu ci soññ suñu bopp di ci di ci soññ ñëpp ba beneen bi ci des mooy ñu fexe tam ba jàkk itam di fees di julli ci ndax ka bu fekkonte ne Eh, dañoo bëgg kuy jullee ci biir kër gi dong yaakaar naa kon kenn def jàkk kenn def juma kon dañuy génn ci biir kër gi di julli si ci jàkk yi ak juma yi waaw ndax keroog ubbite lii amul foo taxaw daa fees del te yaakaar naa fi mu toll nii naafile yi mënoo am ñaari sàpp yu mat te day gën a wàññiku rek waaw loolu tam lu mat a soññee la waaw insha allah ba ci des moo di ñu fexe ba eh, itam nit ñi. fonk alxuraan ji di ko jàng lu su lu ñoroon waaw waaw waaw bu defee itam euh, ñu ñu ñu ñu fexe ba itam bu bu ñaari rakka yi nga xam ne moom lañuy ñuy julli xutba bi moo remplacé yeneen ñaari rakka yi danga gis koo xam ne kii bu bu ñu agsee mu nga toog di foofu wala muy wax wala muy def leneen ci biir xutba bi wala mu yëkkati ab téeram sax di jàng ci biir xutba bi muy alquran muy xasida muy lu mën doon te loolu tam yaakaar naa ne war naa mën a ñàkk ndax euh, l'islam digluwul lool li mu digle mooy boo xasee ba imam xasee ba yëg xutba mm, da ngaa war a mel ne ku nekk julli diglu xutba bi waaw waaw kon euh, daf ci am loo xam ne lii ñun suñu bopp moo ko war a moo ko war a moo ko war a war a góorgóorlu rawatina dëkk boo xam ne dëkkub Sëriñ Tuubaa la dëkku diine la boo xam ne kii gan gi fii ñëw bu fi ñëw su gisee ku def loolu daf naan ah man de jàppoon naa ne Darou Moukhty di amu fi wala jàppoon naa ne Touba di amu fi ndax jàpp na ne kuñ ne foo dëkk rek nga ne Darou Moukhty laa dëkk wala Touba laa dëkk wala ci dëkk Serigne Touba yi laa ci dëkk li muy jàpp mooy yow diine bi moom xam nga ko wala boo xam nga ci lu bari waaye nag yama koo xam ne kii yaa nga yaa nga yaa beneen dëkk boo xam ne du dëkkub diine waaw loolu tam lu ñaaw a ñaaw damaa yaakaar ni am na loo xam ne ku koy def ku ne war koo seetlu bu baax a baax a baax waaw ndax dëkk bii nga xam ne bi ñu koy sanc nit ku ne faatu na fi ngir mar ngir xiif ngir sonn ngir ñàkk faj laay loolu lépp ñu ñu di ko muñ ngir dëkk bi taxaw bu dëkk bi mel ni mu mel te diine dong taxawal ko kon war nañoo fonk diine jooju ko taxawal ba dee def mooy col gi ci biir dëkk bi col gi ci biir dëkk bi waxumal biir jumaa ji waaye léeg-léeg da nga jaar fii ci bu dëkk bi boo jógee Kébémer wala nga jógee ci beneen dëkk su école bi tëjee buñ la laaj yaa ngi mbuur doo ko doo ko wetti boo duggee ci dëkk bi boo xamutoon dëkk bi ñu ne la fii kat mbuur la wala fii kat jiwaa la feneen la doo doo ko wetti ndax cong loolu nag lu mat a bàyyi xel la man nag ñooñu yëpp ma leen yërëm wallaahi naa sëñ dama leen yërëm li ma leen yërëm mooy damaa mën a wax lii ñaan gu nangu la fi toog te fas yéene fee def lu wóote ak li fi ñu fi sonal bëgg ak lu wóote li fi yàlla bëgg yaa ngi wax sa bopp te yow kon kilifa yi li ñuy digle seen bopp doo nga tax ñu leen koy digle kon nag sëñ maam maa ngi lay siyaara eh, di sàkku ci yow nga ñaanal ma eh, di sàkku ci di ñaanal yow itam eh, ci barke weer koor yi barke alquran barke suñu sëñ sëñ yàlla mu yor ndimbal yàlla yàlla boole dimbalal boppam mm, yal na nu yàlla bàyyi fi te may la fandu gudd ko wér xam nañ ne sa jot bëriwut wax rawaate na weeru koor rawaate ne bis bi nga xam ne am nga ci yoo xam ne nii eh, ma ma nga caa nekk tey kon nag noo ngi leen sant ci turu muassasa bi ci turu sëñ Abdou Samad mi ko ci turu sëñ Abbas mi borom dëkk bi moom itam du ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ak njaboot sëñ Tuubaa gépp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu docteur Abdoul Ahad Sané ci ulama u suufiya wa juhuduhum fi xidmatil xadis muy boroom xam-xamu suufiyanke yi ak seenu farlu ci liggéeyal xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw suba ci àllarba ji insha allah ñuy fas yéene dalal docteur Mohamed Daha Ba di médecin ci hôpital Matlaboul Fawzayni muy fas yéene waxtaanee insuffisance rénale te mooy wàllu jali seek xel noonu bu dee alxames yi incha allah danañu dalal Mouhamadul Mourtada Touré ci malaamikul wasafiya fil fikril xadim yi bu dee ajjuma ji incha allah Abdul Asis Mbay lañu dalal ci xuququ zawjayn bu dee gaawu bi Mouhamad Fay lañu dalal ci xiyamu ceddo digal ji incha allah Oustaz Sambay lañu dalal ci euh, nafasatul waqt altine incha allah sëriñ Saalihu muy sëriñ mu fat xari la ñu dal ci alxanaa xam naa ñi nga xamante ni tamit bëgg nañu ànd ak ñun ci média yi rek benn FM 17 heures ñoom la ñuy teg waxtaan yi Lampal FM 0 heure Zik FM 22 heures bu dee RTS Touba Mbacké 14 heures bu bi FM 0 heure Daaru mooy Daaru Mouhty FM ak Niassène FM ñoom en direct la def waxtaan yi ba tey tamit RFM wala Sud FM wala Walfajri wala ICAP euh, rajo yi yëpp rek ku ci ku ñu topp rek incha allah da nga ànd ak mën a da nga mën a ànd ak ñun ci jotaay yi nga xamante ne moom la def ci barab bi. ba bu dee ci yi Touba TV wala Lamfal TV bu dee ci internet bi tamit ku ci YouTube bi rek incha allah da nga mën a ak ñun direct ci waxtaan yi nga xamante ne moom la ñuy def fii nii xam ne rek ñu sedd di kàddu cant yi nga xamante ne dañ ko jagleel. sëriñ Mouhamadul Moustapha moom sëriñ Mbacke Madina booba Touba euh, ànd ak ñun tey jotaay bii nii kon xam naa ne dañuy jox kàddu gi oustaz Ahmad Mbow rek su ko defee mu indi lenn rek ci ay leerlu yoo xamante ne mbokk yi doon topp waxtaan wi bëggoon nañ sëñ bi baaxee leen ci ay leeral ci tomb yi nga xamante ne moom la doon waxtaan rek kon ñu jox kàddu gi oustaz Ahmad Mbow su ko defee mu andi lenn ci yi nga xamante ne. mbokk yi bëggoon nañ ku leen ci andi ak leeral bismillahi arrahmani irrahim sala allahu taala ala sayidina moolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokki julli di mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci baatub asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di leen ziar ci weeru koor bu tedd bi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyil ak sam xel ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman ñu ngi lay cant cant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax xam na ni sa jot may la ko waaye li walax gi wax koo xamul noo koy def nam la def rek a tax moo tax jataay bi kon ñu ngi ci sant ci turu muassasatul wafa bépp bi nga xam ne sëñ Abdou Samad Mbacké moo ko jiite sëriñ bi waxtaan yi dafa am solo lool nit ñi bàyyi ko xel lool tax laaj yi bari na lool waaye dañ cee segg rek yan nag yi nga xamante ne ay bokki taalibe ñoo ko doon sàkku labiri mbokk mi nee na bu baax a baax te di la ñaanal tey sàkku cew nga ñaanal ko da doon laaj mooy léeg-léeg ñi nga xamante ni euh, bëgg nañu julli si àjjuma lool waaye seen kër dafa sori lool te naaj wi tàng lool loolu tax duñ mën a julli si loolu lañ doon laaj mën a julli si. kër sori na lool naaj wi na lool waaye nag dem am yaal yi nga xam ne da lay tënk ci nga war a julli si yaa ngi ci biir ah. na ngeen fexe noo teel a jóge rek wasulna xuslun bi rawaaxi tasala lañ wax waaye rawaax moom eh, dañ koo wax ni muy baatu arab waaye machur ak lay firi rawaaxu machur ak lay firi eh, waxuñu bala ngaa jóg jëm si jumaa ji rek njolloor jóg waxee sa digg jumaa ji naa yu tàng na nga teel a jóg booy dikkee ba ci barab yi nga xam ne am nay noppalukaay nga noppalu fa ba waxtu wi agsi nga dugg julli ah ndax rawaaxu jooju ñuy wax benn dox dox ngont rawaax baatu bu rawaax boo demee machi la lay firi dox rek waaw dox jëm ci jumaa mooy rawaax waaw kon duñ ci tënk eh, nga bàyyi ba digg njoloor nga war a ñëw naaj wu tàng doo mën a ñëw fexeel ba teel a ñëw rek balaa naaj wu ba dikkee mën a dallu ci kër yi ba julli jëm nga julli rekk daal dal danaa na loolu boo ko toppee eh, li naaj li li jamono ji tàng moo gën a bare bu ko defee nag kon day mujj fekk jumaa ji dootu la yomb mbaa dootoo ko man waaw ah, del teel a ñëw rek jërëjëf kon mbokk moomu li ko sëriñ bi labiré mi nee na mi lay ñaanal bu baax yàlla yàggal la fi ci wéral la di sàkku ci ñaan mu doon wax fu mel ni Daaru Muxti ak ni mu ndax suñu ñëwul yeneen juma ngir quartier sori yi man di def lu mel ni jullit àjjuma fu mel ni Daaru Muxti gi di mu rëy xam ne benn juma rek moo fi am ni ndax suñu noonu am ay juma ci quartier yu sori yi ngir ñu man fay julli juma waaw ah, loolu day gis ne suñ def na ko Tuuba bi nga xam ne jenn juma ji rek moo fi nekk diirub li fi xolafaaw yi nekk ba ci moom ñu dikkee la ko yàqale joxe ndigal ñuy tabax juma ci quartier yi waaye euh, jumaa ju mag gi mu ngi wax al jumaatu lil bu fekkee euh, ji nga xam ne mooy jëkk ñu tudd ko al atiq bàyyiwoo ko ngir lenn lu dul sori goo sori wala jula gën a jege te wóor na ne jooja dana fees mën ngaa jullee jooju ni ko Sëñ Saalihu rek moom aw la da doy na tegtal Ah, joxe na ndigal ci koñ yëpp ñu def ay juma ba fii ne foo ci dem day fees dell te day mel ni boo dikkee juma Tuubaa ji day mel ni jenn juma amul juru jooju kon nag ñëpp xajuñ ci jenn juma ji kon noonu moo ko defee rek ñu jàppe ko noonu te di ko defee noonu. jëf mbokk mi nee na mi ngi lay sant di ñaan yàlla mu yàggal la te wéral la di sàkku ci itam nga ñaanal ko da doon sàkku ne xutba yi nga def kooku bëggoon am nu muy def ba am ko. waaw xutba yi dama ko teg ci loxol ku ñuy wax sëñ lay mu nekk foofu ci kër jonk mat matbaa bi nekk foofu boo fa demee eh, jox naa ko ko boo taxawee benn place mën na la ko daldi defaral ci machine bi jox la dana di def yoo xam ne da ko fay teg ko ak sax mu jox la waaye nim ñu koy soxla bari na ba dikkee fekk amu fa boo taxawee rek dana la ko ma defaral mu tudd sëriñ lay nekk foofu ci kër Alaaji ma jaay jong gi ci yoon Daaru Musi ku fa dem te soxla ko daal boo ko laajee daa la ko wutal incha allah kon mbokk moom dégg na loolu ki tudd sëriñ lay ci kër Alaaji ma jaay jong su fa demee incha allahu taala lu dana fekk xutba yi ca machine ba wala mu fekk mu defal ko ba ci carte mémoire mu mën ko mbokk mi nee na ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi loolu te ànd ak wér di sàkku ci nga ñaanal ko da doon laaj mu ni ndax xutba mën nañ koo def ci wolof wala beneen langue wala arabe rek xutbab juma boo gisee ñuy def bayaan yooyu ñuy def lu jiitu julli gi xam naa looloo tax ñu di ko def ala kulli xaalin xutba bi moom arabiyal lañu wa kawnuhuma arabi arabiyatayni def na ba ne ci nasu Seex Xalil defe naa loolu la wa kawnuhuma arabiyatayni nii ma toxale ci mbindum uh, booyatul musallin al xashaa fi mutaallaqaati salaatil jumaa ci sëriñ mu lay bu sa taalif ko te laa jële loolu yi ma wax na uh, kawnuhuma arabiyatayni uh, nga ko ñu ngi ko war a jànge ba noppi boo jullee ba noppi nag nga am leeral boo bëgg leeral ci xutba ya nga def ko mbaam mu jiitu ko lu la ci def baax waaw